ba'da a'uudu billahi mina shaytaani rajiim wa yusabbihu ar-ra'du bihamdihi wal malaa'ikatu min xiifatihi wa yursilu as-sawaa'iqa fa yusiibu bihaa man yashaa' wa hum yujaadiluuna fillaahi wa huwa shadiidul mihaal morom bi tabaaraka wa ta'aala di wax ci laaya fukk ak ñett kon mu ne wa yusabbihu raadu moom borom boobu tabaaraka wa taala mu ne woon mooy ki nga xamante ne nii de moom mooy yu leen di wan li nga xam ne mooy melax mi xaw fan ñenn ñi di tiit wa tamaan waaye ñenn ñi di jamu xemmeem wayun shiwuta moom mooy defar daal di bind as ba pare yónni la nga xam ne as-saxaaba li nga xam ne mooy niir yi asiqaala yi nga xamante ne ñoo fees dell ak ndox mu ne nag muy continuer mu ne wayu sabbihu raadu te ci moom wayu sabbihu day sàbbal al ar raadu li nga xamante ne mooy dënnu lii nag fi la turu saa bi jole muy fi la jóge muy suuratu raad mooy wayu sabbihu raadu mooy tonnerre bi ni nga xam ne dënn bi ni ngay déggee mu naan dun dun dul buy taw rax rax rax fu nekk nga dégg loolu la le naan xay après la bu ko dóoree nga dégg da ngay gis boo gisee barq gi ca lay génne melax moo ma naan ray loolu le kon ar raadu mooy dënn bi mooy tonnerre bi ni ngay dégg noonu le léegi nag raadu am na ci boroom xam-xam yi rahmatullahi alayhim ñaan loolu am malaaka la am ñu ne mukk du malaaka mooy mooy li ñuy dégg rek loolu ñuy dégg mooy mooy ar <clears throat> dal mooy tonnerre bi mooy dënnu bi bi hamdihi di ko sant moom borom bi tabaaraka wa taala mooy xattaa dënn bi buy dal lool nga xam ne tiitloo na ay nit ñoo xam dañuy nekk ci àll bi jekk mun a xaraj duur rël affaire bi gaa yi tiit nga xam ne léeg-léeg foudre bi ñu ne la foudre bi dal na tël tonnerre bi yooyu de di tiitloo ay nit ñii di tiit ndax ki nekk ci àll bi moom mooy de te comme que kaw gi am nañu naan la yenn garab yi moom mooy day attirer affaire bi mooy rël da koy xëcc moo tax ngay gis yenn garab yi di tàkk loolu moom lu ñuy wax la ca kaw ga kon nag xam nga ki ne foofu mooy kon xaw fan gële moom da cay dugg waaye wa tamaan waa ji xaar ndox mooy ki nekk ci àll bi moom bu gisee yooyule loolu da ciy tiit kon nag mu ne kon wayu sabbihu raadu li nga xam ne mooy tonnerre bi daal di dënd bi moom lay sàbbaal bi xam bi hamdihi di ko di ko sàbbaal di ko sant wayul malaikatu ak malaaka yi min xiifatihi ñoom dañuy sant seen borom tiit gi nga xam ne moom la ñuy tiit ci seen borom tabaaraka wa taala wa yursilu ta seen borom moo male azza wa jalla moom de mooy yabal di yónni as-sawaa'iqa li nga xam ne mooy mbugal yu tar yi li nga xamante ne nii mooy mbugal yi fa yusiibu biha man yashaa nga xamante ne nii bu tonnerre yi génnee nga gëm ne xal mooy am na ñu ne mooy xal mooy mooy mooy safara soosu nga xam ne bu tonnerre bi dóoree moo ciy génn am na ñoo xam ne moom loolu la leen borom bi rugale loolu la leen borom bi dóor ba mu leen di mbugal moom la naan wa yursulu da mooy sànni di yobal as-sawaa'iq li nga xamante ne mooy safara yi nga xamante ne nii mooy mbugal yu tar yooyu di génn ci li nga xam ne mooy dënnu beeg melax yeeg yooyu fa yusibu biha man yasha bu ko defee mu laalal ko ñamal ko lakk ci man yasha ko soob léegi nag loolu la de léegi mu ne wa hum lii nag xam nañu ko yéeféer yi xam nañu ko te ay mbir la yoo xam ne dañ koy gis te ñoom yéeféeru Quraysh yi d'accord nañ ne lii de suñu borom tabaaraka wa taala moo ko def loolu nag wute nag yéeféer yu bari léegi xam nga la atemos boo ko waxee na naan la c'est les lois naturelles bu leen ñu fontoo lool ay lois chimiques rek la bii moo dajeeg lii air beeg lii bu dajee kii ak chaud chaleur bii seddaay bi fëleeg yooyu pression lay joxe après ça crée les tonnerres partenaire ak yooyu c'est en dehors de ça ce n'est xam nga ne kooku moom wuute na ak ñi nga xam ne mooy yéefaru Quraysh yi mu ne kooku moom yéefaru Quraysh yi sax woo tane kon mu ne nag ginnaaw ñoom bi ñu xam ne xam nañ ne yii nii dënn gi sàbbaal loogu ak malaaka yi sàbbaalit ci di sant borom bi ci tiit ko te muy yónni li nga xam ne mooy mooy mooy mbugal yi nga xam ne ñooy génnee ci dënn yi ak malax yi di ko dóor ku ko neex ku ko soob mu daldi la ci ñamal mbugal la ci loolu amee lool wahum te ñoom yéefér yi ñoom yu jaadiluuna nañu ngay dàgge fillaahi ci mbiru borom bi te ñoom ñu ngi dàggekat fillaahi ci borom bi tabaaraka wa taala bi ci dàggeeg yonent bi alayhi salaatu wassalaam mu leen yónnee bay bay wax mu naan daal moom li muy wax nii yàlla yónniwu ko quoi wahuwa tamam borom boobale ñuy dàgge ci ay mbiram ak moom shadidul mihal mooy ki nga xam ne moo taruk jàpp tey bu jàppee noonam yi mooy borom kattan gu tar gi nga xam ne bés bu leen jàppee dina leen teg mbugal yu tar te ñoom xam nañ ko suñu borom tabaaraka wa taala mu ne lahu daawatul xaq mu ne borom bi tabaaraka wa taala moom la ñeel daawatul xaq muy wooteeg dëgg gi muy kalimatu laa ilaha illa allah mooy kalimatu tawxiid moom la ñeel borom bi tabaaraka wa taala mooy moom dong lañu war a wéetal te moom lañu war a dàqal lépp loo xamante ne moom la yéeféer yi ñoom di daal di jéem a di jéem te moom mu sori ko kon moom de mooy ki nga xamante ne nii moom la ñeel daawatul xaq muy kalimatu laa ilaha illa allah dëgg gi de moom borom bi tabaaraka wa taala <coughs> moom la ñeel de léegi nag walladina yad'una min duni kantaa yéefér yi ñi nga xam ne moom la ñuy jaamu te di leen woo di leen jaamu muy seen xërëm yi min dunihi wëlle fi seen borom laa yastajibuna lahum duñ leen wuyul dara saa su ne ñu ñaan leen du la lañ leen di defal liñ leen di sàkku ci ñoom ñépp est ce que yi ñoom ñoo leen koy defal mukk duñ leen wuyu buñ leen di woodee bi shay'in ci dara illaa ñoom ñoom gis nga yéefér yi seen misaal li nga xamante ne nii moom mooy seen misaal ak ñaan gi ñuy ñaan ak jaamu gi ñuy jaamu seen xërëm yi mooy moom daal la ñuy am ca ñoom daal mooy illaa ka ba seen misaal mooy illaa duñ ca amee tous mooy lan mooy ne lii la mooy dara mooy duñ ca amee dara rek kabasati ka fayhi day ñuy niroog ka nga xam ne daal dafa tàllal li nga xam ne mooy ay ñaari tenqam ilal ma i ca ndox ma nekk ci teen boo xam ne daa am péng léegi nga nekk ca kaw teen ba ndox mi nekk ca biir mettre de biir yow nga nekk ci biir yoroo baag yoroo dara tàllal say loxo nag ngir ndox ba ca biir daal dee daal di say loxo après yaa ngi deew ak mar ngir après nga naan loolu la naan illaa mu ngi ñoom daal duñ ca jële tous comme ki nga xam ne rek mooy ka basiti oo ji tàllal ka fayhi ñaari tenqam ilal maa i jëme ca ndox ma li yablugha faa ngir ndox mi daal di mën a jote li nga xamante ne mooy gémmiñam ba mën a naan wa maa bi baalighi te moom xam nga ne loolu moos moom du mooy ki nga xam ne moo koy jote mukk lool man da nekk fa ndox ma ne yaakaar na ne ay loxoom lay tàllal ngir mu dugg ba ca piir loo xam ne baax nga ciy def ab poli di ko di def ci buum di ko puus di ko xëcc di ko wadd di ko bàyyi muy yoor di ko ci yoor ba mu dem ay mètre mètre moom mu xoog ne lay toog yorub taal ay loxoom rek tàllal mu am mu ne gis nga kook ni muy ñàkke am ndox du ci am tus naka noonu yi gaa yi nga xamante ne nii ñooy jaamu leneen moo xam système la moo xam ay xërëm la moo xam am nit bu ne jonn la bàyyi fi borom di tabaaraka wa taala la ñuy sàkku ca moom ca jaamu gañ koy jaamu duñ ci am tus lu mel ni kii nga xam ne moo nekk ci béngu teen bi di tàllal loxoom te amul bàtte kenn amul ku ko dimbali foo xam ne àll ndànd foy foy la mu nar a deew xiif gisub teen waaye moom loolu la ci man kooko xam nga ne wama huwa bi baalighi te moom nekkul koo xam ne moom mooy jote ji ndox ma de wama du'aa'ul kaafiriina illaa fi dalal mu ne wama du'aa'ul kaafiriina te li nga xamante nekkul li nga xamante ne mooy jaamuk yàlla ka yéefér yi waaye wama du'aul kafirina nekkul ñaan gi nga xamante ne nii moom la yéeféer yi di jéem a ñaan bu ñuy jaamu seen xërëm yi taxaw naan hubal na leen defar lii allaat almanaat aluzma aluzma yéen la ñuy ñaan waaye it ka dem bàyyi fi jàppub nit ne moom moom mooy moom daal la def li muy war a ñaan yàlla mu ne nit la koy ñaan ñaanal yawit yey na yem rek wa ma du'aul kafirina te ñaanuk li nga xamante ne mooy yéefér yi illa fi dalal lu dul ti cànkote la ne mooy duñ ci am tus léegi nag mu ne walillahi ñeel la borom bi tabaraka wa taala ñeel borom bi dong yasjudu lay sujóot sujjóotal man fi samaawaati mbooleem li nekk ci asamaan yi ci lu ñu xam ak lu ñu xamul wal ardi ak mbooleem li na ci suuf si ci nit ak ñi nga xamante ni leneen la tawan mu neex leen ñenn ñi la leen di neex wa karhan wala lenn li moom dañ leen di forcer booy mënuñ ci dara loolu la mooy xam nga lii nii gisoon nañ lu mel nii ba suñu borom doon wax ca suuratu bam naan daa woo asamaan yeeg suuf wala wa moom mooy ca suuratu Ghaafir naan ittiya tawan aw karha ton qaalata atayna ta'i'in te côté yooyu foog naa du Gaafir mais côté woowu la léegi mu ne kon nag ba mu leen woowee asamaan si ba pare ak suuf si ne leen yeete yaa tawa ne leen dikk leen li nga xamante ne nii mooy eh, mu neex leen aw karahan wala mu nekk loo xamante ne nii da leen di naqari léegi nag ñoom ñaar lal lañ wax muy asamaan seeg suuf ñu ne nag atay naa too in ñun de dikk nañ nekk ñoo xamante ne nii dañuy dañuy wommatu walla kon loolu la ne kon suñu borom ne walillaahi kon ñeel moom lay moom daal lay si jootal lépp lu nekk jasamaan ak li nga xamante ne nii mooy mooy mooy suuf yi tawaan mu neex leen de wa karhan mooy ñenn ñi seenu kii seenu jaamu yàlla da leen neex voilà loolu la nga xamante ne nit ki day sujjóot nekk koo xamante ni dafa dugg ci lislaam mu neex ko ñenn ñi nag dañ leen a forcer karhan surtout gaa yi nga xamante ne fatxu Makka ñu bari ñenn ñi dañ leen a forcer ndax gisut mooy situation bi ci boppam moo leen mayatul ñu fiy nekk yéeféer ñenn ñi nag moom wa karha mooy loolu la tamit mooy ne dañ leen a forcer ñett ngir ñu mën a def seen jaamu yàlla ji am na ñoo xam ne seen julli ji ñuy def fa ñu nekk rek la bu ñu weetoon réew moo xam ne du réew léegi ñu démissionné ci diis l'islam waaye bon oh biir Dakar gi nag toog fi bon bon koor jot nag wooroo bon loolu c'est mal naa woor rek waaye bés bu ma mee wii saa ba dem fële nga xamante ne mooy Los Angeles wala fi nga xamante ne mooy Paris wala Lyon ak waa yoo yële ak Moscou ba wallahi kenn dootuma gis ci lool kooku moom xam nga ne kon julleem jooju moom sujootam googu karxaana ne mu ne wa dilaaluhum te la nga xamante ne mooy seen seen seen seen seen dakkandeer ya moom itam day sujoot bil ghuduwi ci ci ci ngoon yi bil ci suba ya wal asaali ak li nga xamante ne nii mooy ngoon yi de kon loolu mooy lan wa dilaaluhum am ñu ne mooy ñi nga xamante ne nii mooy takkandeer yi ndax takkandeer yi moom moom moom day moom moom day day day sujóot mooy bu nit kii sujóot takkandeer gi sujóot ànd ak moom nga xam ne fu mu jéng jëm rek moom day jéng ànd ak moom loolu la loolu wam na ci boroom xam-xam yi rahmatullahi alayhim ne loolu la mooy affaire bi loolu lay tekki fii nii kon nag suñu boroom tabaaraka wa taala